di suurati bani israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa idaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiihaa fa fasaquu fiihaa fa haqqa alayhaa alqawlu fa dammarnaahaa tadmiiraa suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya fukk bi ak juróom benn mu ne wa ida aradna saa bu ñu nammee nag te bëgg an nuhlika ñu alak qaryatan ab dëkk ab gox nan lañuy def ñun borom bi tabaaraka wa taala amarna mutra fiha dañuy dañuy bàyyee daldi seetaan daldi mooy ci kaw noonu nag seetaan googu ñoom ñu foog ne ñoom ci seenug liberté tax ñuy def lu leen neex te xamuñ ne mbir mi ñoom du ñu namm lu dul daa fekk fekkoon borom bi moo nammoon lii xew ñoom nag ñu jàppe ko on est libre on fait ce que l'on ici c'est la loi de laïque moo fi dox boo leen waxee mbiru yàlla ñu daal di mer di jànni gaay di leen tëj ci prison yi di leen ut ay procès ndax lan ñoo fi wax ay mbiru naan yàlla mer léegi nag suñu boroom nag xamuñ ne loolu du dara mooy la <laughs> kii ba rek wax ja doon wax mooy naan comme si boroom bi tabaaraka wa taala te lenn ci boroom xam-xam yi du koy wax yab na aadam innama comme si loolu mooy wax yi nga xam ne mooy li borom bi tabaaraka wa taala nga xamante ne nii mooy yow doomu aadama bi ma turid yow da ngay bëgg wa ana taman sa borom uridu man damay namm de bi namm wala yakunu waaye nag na la leer ne loo bëgg-bëgg du nekk illa ma yurid lulul li nga xamante ne nii man li ma so li ma bëgg mooy li nga xamante ne nii mooy mooy li ma namm loolooy am boo bëggee nag yow li nga li nga li nga bëgg di am mooy topp ma ci li ma namm man boo ma toppee ci ma sa borom rek xamal li nga namm mooy lan bu boobaa nag moom la jaam bi di wax wama ya baahu aba ko comme ni sëñ bi doon wax képp ko man mooy li ma li ma bëgg lay bëgg moom Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam mooy li mu bëgg laay bëgg te li ma bañ da koy bañ voilà ba pare te noo koo conjugué day dem parce que bu boobaa day nekk koo xam ne nit koo xam ne day nekk koppi ci yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne manu la def lu wuteek moom li fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee woon ñaar ñi nag bokkuñu mooy yonent bi alayhi salaatu ak moom ak lu mu ko jege-jege ak lu mu ko niru niru moo tax bu boobaa kooku mën na ne man li ma bëgg la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg xam nañ ne yonent bi alayhi ma bëgg ko daa fekk borom moom loolu la bëgg lu ma bañit daa fekk loolu la borom di tabaaraka wa taala fekk mu bañ ko moo tax mu ne man yuti'il rasuula faqad ata'a Allah suñu borom wax ci alquran képp koo xam ne daal di ngay nangoo topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam faqad dëgg-dëgg ba nga ko defee ca saasi na leer ne topp yonent bi alayhi salaatu dëgg-dëgg kooku mooy ki nga xam ne faqad dëgg-dëgg ata daal dinay topp Allah ki nga xam ne mooy boroom bi azza wa kon nag boroom bi ne ñun kon nag mooy namm gi lépp li borom bi namm kese bi yam moo tax nit ki boo xamee yii nag yow da ngay noppalu bul nekk fii ci réewu ñi nga xam ne yéeféer yi ñu nekk fi di dugal ay luwaa rek ngir contre l'islam yéen ngeen nekk fi di tiit mu tere leen sax jaamu yàlla jaamu yàlla ju jag dootu ngeen ko def bëggatu ngeen sax nit ñi xam ne julli leen ndax yii ay ay temps yi déggoo projet de loi biñ nar dugal non loolu nekk ci yooyu rek média yi feesal sa bopp bi ci yooyu nga nekk ci yooyu ba yow nga nekk sa xol du dal bi boo xamee gëm yàlla yow xamaa xamaa alxuraan doylul noppil nga dem dundal kenn ginu laa neex dund ta baleen ñu def li ñuy def loolu nag la teree jëf yow newal ci li nga xam ne moom la la yonent mi alayhi salaam teg muy leer gii mooy nekk ji ta bàyyi leen ñoom yéeféri mais looloo fi ma sa am di mais yow yonent bi alayhi salaam bi nee ci kaw suuf yéeféri dañ ko doon waajal saa su ne ngir lan wayam kuruun wayam kuruun lool lan la borom bi wax yam kuruuna ñoom dañu ngay waajal di préparer ay li nga xam ne ay dossier ngir yàq l'islam wayam pourullah borom bi nekk ko fi tëralantey plan moom li mu dogaloon dogal na ko di leen xaar nag mooy inna rabbaka la bil mirsad borom bi de mu ngi leen di xaar au tournant mooy de toute façon fu ñu jaar ndaar yi dinañ fa jaar wiiri wiiri jaari ndaar yi te ñu jaaree ndaar yi seen boroom lañu fay fekk de kon nag mbir maa ngi noonu noppalal sa bopp te xam ne gis nga fii àddina bii foo man di nekk que ça soit fii New York wa fii Paris wa fii lu Luxembourg ak fu la neex dara du fa xew lu dul li nopp li nepp li li namb li borom bi namb kon loolu la suñu waroon ne noon ne way daa aran naa te noonu bu ñu nammee de an nuhli ko ñu daal alqaryatan ab gox ak gox boobu la nu mën a gox goxoo amar naa nañuy def dañuy bàyyi daal daal di mooy mbir mi dañ leen di bàyyi gars yi nag mel ni dañ leen a digal quoi léegi nag mbir maa ngoo nga le ne bu ko defee léegi mutrafiha mooy ñan mooy ñi nga xamante ne nii mooy gaaya nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñi nga xamante ne nii nag ñooy yor pouvoir bi ah voilà waa pouvoir bi gaay yi nga xamante ne ñooy waa ndombo tànk yi waa showbiz bi ak gaay yor cordon de la bourse muy économie alal ji gaay yooyu ñooy les noceurs voilà mutraf mooy koo xam ne dafa jéggi dayo ci noos gi muy noos waxuñu noos dama xaram de non noos bu xaraam lay xaraam moom ci lay noos tamit la muy noosu sax daa daganul voilà loolu la ñuy wax loolu la borom bi tabaaraka wa taala di wax mu ne kon amar naa mutrafiha léegi mooy dañuy digal ñoo ñële mooy nooseur yi lan lañ leen di digal ñu jaamu yàlla dañ leen di dëgal ne leen ay jaamu leen yàlla léegi mooy yonent ya dañuy ñëw wala taalibe yonent ya di leen wax ne ah alta alta alta alta alta alta ah def leen ndànk de mbir yaa kon nag mbir yaa ngi noonu euh, yéen nag def leen attention dellu leen ci seen borom bi nga xamante ni tabaaraka wa taala moo leen xéewale yi yéen waa réew mi defal leen lii gëmal gëm leen ko léegi nag mbir maa ngi noonu nag gaa yi nag ah gaa yi weddi leen léegi nag fa fasaxu fiihaa weddi la nga xam ne moom la boroom xam-xam yooyu ak yonente ya alayhimu salaatu wassalaam daal di woon wax leen te diggalu boroom bi ñu weddi ko léegi nag ñooñu lay wax mot fa fasaxu fiihaa bañ ko weddee nag mooy ñu kàccoore fa def lu leen neex génn topp ne dara lañ dul topp lii nga leen di dig nag léegi nag loolu benn wax la léegi nag am beneen wax ñu ne non non non amarna mutrafiihaa taala mooy mooy baril li nga xamante ne mooy may yam leen di may bu leen naree bu naree alak ab dëkk nii xam nga lu muy def dañ di gën a jox loolu mooy istidraaj seen affaires yi lu dox waaye ñu jógee ci crise boo xam ne affaires yi fulgurante d'une manière fulgurante commencé am mbir yi di dox économie bi di dox l'argent coule à flot alal ji di dox fone waaye pays beebe di dox affaires yi di dox waaye chômage bi wàññeeku seen affaire dox ñu jàpp ne lii lay wane ne ñun modèle économie bi ne mooy bi gën moo fi féete kaw lépp loolu la suñu borom loolu la am ci borom xam-xam yu ne loolu la de mooy dañ leen di kasar naa mooy dañ leen di bari la nga xamante ne nii mooy may yama leen di may di leen defal di leen jay ba ñu ne nag ñoo ci nekk am na beneen wax. mu ne non amar amar naa bi xam nga mooy na mooy tekki am naa amarnaa naa la waaye mooy day tekki lan mooy sallat naa dañuy dañuy dañ leen dañuy sëmbatal waaw daal di def ci mooy ñu daal di teg am mémise yor lépp mooy mutrafiha ña dàq yàq mooy borom bëggee alak benn benn dëkk nan lay def day jël pouvoir ba fépp foo xamante ne nii mooy mooy nguur gi ak la nga xamante ne mooy doole gi alal jéeg lépp mu teg ko ci loxoy ña nga xam ne ñooy nooseerkat yi yàqkat yi nga xamante ne nii lépp ci lu xaraam ak mooy borom bi tabaaraka wa taala lañ nekk moom lay jël mbir ma la teg ko nag li nga xamante ne nii mooy ci seen loxo de bu ko defee nag gaay nag mooy ah di di wommat comme population bi mooy askan yu nekk comme ay ak jur rek yoo xam ne ñoom ñu yées ñi ñoo leen alhamdulillah ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo leen di wommat ci yu bon yi nga xamante ne moom lañ nekk ba pare nag gars yi <laughs> non mooy gars yi c'est grave après nag dañuy changer mooy terme yi nga xam ne lii la doon tekki yu yi lañ doon tekki lañuy ñuy changer ñëw nag c'est que léegi nag di def nag ay loi yu bon ay ngóor jigéen ay way lu ne ñu koy jàllale fu ne ba pare nag ak merci yi yëpp ñu yàqu ko quoi ak nan la ñuy mooy yàlla walla façon way nit daal sëy yi moom daa war a nekk lu libre ay nekk mariage yooyu c'est tardé léegi sax ba nga dem da ngay gis yenn réew yéeféer yi ñu naan ñi juddu at mii de ñi juddu hors mariage ñi juddu ci loo xam ne du sëy ñoo sax ñi juddu ci sëy ñu koy bakkoo di wane ne liberté yi ça montre que vraiment on est dans l'ère du vingt-et-unième da daa carcan yi nga xamante ne jéng yi ñu jéngoon ñu ngi ciy deñ voilà nga gis buñ gisee ñee euh, daganal ak ngóor jigéen ñu naan ñun dañoo yéex ñu sax raw nañ ñu nañ fexe nga gis mu neel course ci lu bon suñu borom ne ba pare mooy di ko tuddee mooy li ñu doon sànq ay ay ay ay réforme audacieuse waaye réforme yi nga xam ne foo nga am fit amu kiita libre ngir man koo def lii nii naan islaax la mooy lu baax la yéwénal daal di teg dëkk bi ci li nga xam ne mooy ci train vingt et si siècle ci lañ koy teg siinoo ci moyen âge la ñuy ne yu bon yëpp daal ñoom daal pour ñoom ubbil buntu Pandore yu bon loolu mooy wane ne yow yaa ngi ci vingt et unième siècle yaa ngi développé mentalement yéen a ngi dox te yéen libre ngeen suñu borom ne nag man nag maa def loolu man maa leen di seetaan noonu bàyyi leen mu mëggee alakum réew seetaan rek noonu lay demee quoi maa koy bàyyi loolu nag bu kenn foog naa mais man sama cinquante ans yoo dund man gisaguma gars yi dara dal leen lu naqari yow yow yow sa cinquante ans mooy dara ci histoire mooy lan du tuus naa la mën a nekk ay siècle pharaon ñaata millénaire lañ def millénaire lañ def Égypte mais tey demal Égypte naan Firawna mais dañ naan mais kii fan la jógee xanaa daa leen a bëgg a dem seeti ndax touriste la sinon nga naan mais ana Firawna moom laa bëggoon ñëw am audience dañ naan mais kii kii kii il sort d'où waa ji waa ji moom tardé na de xanaa ci nit ñu yàq yàq yàlla ñoom xanaa mbokk euh, ashabul fii la leen daloon da koo dal waa ji nii kon nag mbir mi loolu la mooy kenn tuddatu leen kon moo tax yéeg bi yéeféer yi léegi ci 1443 bii ñu nekk nga xamante ne nii ci safar bii ñu nekk mu dëppook li nga xamante ne nii mooy septembre bii 2021 mille xool yéeféer yi seen dëkk yi ni mel nga jàpp ne waaye gars yi depuis la révolution la xamoo li ngay wax ba léegi yàqkat yi nga xamante ne nooseurs yi lépp ci mbon ñu teg ko nag ci la laïcité voilà fii wayow euh, la le laïc au milieu du village et les religieux dans la poubelle wala fa nañ topp na loolu mooy ñooñu borom bee leen di seetaan ci loolu sa mbërtal leen ngir bu bëggee alakum réew yu mel noonu lay def da leen di bàyyi gaa yi nekk nekk ci loolu léegi nag nan la def def mutrafiya nooseur yoo yëlee fa fasaqu fiha ñu yàqaate fa coore fa ba pare du dëgg lu la waxoon ay réforme audacieuse quoi ah vraiment daal ñun daal vraiment on est dans l'ère du vingt-et-unième siècle xam ngeen ne de fa xaq ba ñu ko defee nag borom bi nee na après nag ma bàyyi leen ñu def ji yooyu ba lool fa xaq alayha al qawl mu daal di yee ci seen kaw wax jama waxoon ne ñu mel nii dama leen di mbugal fa dammar naa bés ba ma ne nag jamono jama ne te nag yàlla yàkkamtuwul ndax yàkkamti.